radiyallahu taala anhu mu ngi ñëw nag ci beneen cas xam nga boo seetloo ñetti kaala la fi wax boobu doole bii waaw est-ce que beru moo gën ci waajoo xam ne dina ca amee tuufe ay njariñ kooku benn kaala waaw sàmm ci diineem nekk koo xam ne boroomam la namm mu jaamukatu yàlla la bu dee ne dina am yu mu fay jële ci xalaat ci wàllu boroomam ak am mbindeem yooyoog te manula muñ li nga xam ne mooy adannas mooy loru nit ñi ci muñ goo xam ne dina dëppook dina dëppook lor yañ koy teg te nekkul kuy yëkkati yëkkati ca ca beroolam góogale te nit ñi soxlawuñu ko mu ne kooku moom looloo gën ci moom kooku benn kaa la beneen kaa mooy koo xamante ne am amma ida ala adahum sabara koo xam ne moom mën naa muñ ci li nga xam ne mooy seen lor yi nga xam ne moom la ko nit ñi di teg ta bu wéetee dara la ko dul jariñ ci xalaat ci xalaat wala di seet ab seetantal du ko ci xalaat du ko ci jariñ dara ba pare wala mu nekk waa joo xam ne moom day rëy rëylu da cee jublu ca beroom nga rek rëy rëylu gaa yi di ko tudd mu nekk fi ñu ko mel lépp sëriñ ñu koy defal lépp ah ngir ne moom du moroomu gaa yi ci ndax beroom boo ndax la nekk ci ay ay ay ay bànneex waaye toogit nit ñi yor xam nga toog bakkan daa bëgg lu nooy toog nit ñi di la indil hadaya yi addiya yi kuy ku tibb ci koñ bi ku tekki ci nam daal di lay yàqal indil la nga toog noonu rek doo xëy doo kii amul doo yow li li waa jiy liggéey di xalaat naan suba yuu suba foog ma teel a xëy laay am mu tayaas yi ma gis pour bañ a bañ a tardé ndax boo mayul duñ ma duñ ma recruter suba ndax damay damay damay journalier bu ma demee bu ma bokkul ci ñu teel a ñëw duñ ma jël moom xalaatul lool xam nga loolu man neex koo bëgg waaw day toog ba guddi gi heure bu ko neex mu dëdd yeewu heure bu ko neex te bu xëyee du tee ab boolam taaju buntu néegam walla gaa yi fëgg jox ko waaw boole kooki bu saasoo muy al mashrubaat yoo xamante ne nii yu fresh lañu waaw te neex a jàllale te nooy di ko jox yu nooy yi la ñu gën a bëgg lañ koy jox waaw mu ne mu bañ cee jublu ah bi maa li maa ah, li bi ha ah, ah, fii ha mi na tamatoo ci ay bànneexu ca mbir ma nga mooy ca wéetoo wéet ga muy wéet kooku moom fa nu di kooku kay waxuñu sax fa nu di kooku moom dañ naan ko sawaay génnal fii laa wax <laughs> ku mel nii génnal fa <laughs> xoltatuhu waaye in salima ndeem moom ndax boo ko jëlee ci benn problème dugal jëlu ko ci peste dugal ko ci choléra <laughs> mooy yow xaw ma bu ci tare waaw waaye waxoon nañ la waa yu mel nii yo dinañ ñëw bu jeexee voilà ah <laughs> bu dee ne daal dinay mucc ci aafaat yi mooy gàkk-gàkk yeeg yi nga xamante ne nii ay problème la yoo xam ne moo làmboog Euh, jaxasoo ah ndax ñi dinañ wax ci sa der di nga dégg léeg-léeg lu la neexut waaw di nga bëgg dara gaa yi def leneen wala yu mel noonu ak tamit li ngay ñëw gaa yi naan la waaye toppal ne nit dale jaay man la ba pare jaay la doole jël sa mbir loolu lépp nga war koo mën a muñ bu dee ne moom man naa muñ yooyu ak yeneen yi nga xamante ne nii comme boo amee soxna nga ñëw léeg-léeg nga bëgg dara dara la ko du def waaw doon na la déggal mais tey moom. xaw ma lu oh qu'est-ce que madame a piqué ki ki quel moustique a piqué madame nga wax faalewu la nga ba nga xoole ko ëllëg bu daaw daaw ak daaw jéeg ak yi weesu bul mer rek topp ko ci mer googu ndax ñaari mer yu taxaloo bu yu daje te kenn bëggul a wàññi bàyyi loolu kii di xëcc fii ak buum kii di xëcc kii di xëcc te ñoom ñépp tolloo doole kenn du bàyyi ma ne da ngeen di xëcc ba sonn waaye du ngeen buumay dagg rek bu buum ba dëgëru waaw fokk am ku mën a bàyyi dëfal boppam def ko te yàlla tax léegi gars yi dinañ ko ne ak a ñàkk fulla ak ñàkk fayda dañ koo jiital nga ne baax na waaw def ko te yàlla tax rek isbir waaw muñal waaw nga muñ rek yow kon nag bu dee moom yooyu moom yooyu yëpp ay aafaat la muy mu ñooyu am sa doom nga ñëw digal ko lenn defu ko waaw wala nga ñëw teg sa mbir mu ñëw yàq lépp waaw ndax xale la xamul wala sax moo xam ne noonu la tey noonu la def yàqal la si yëpp est-ce que da mer laanu naa la rëbb naa la génnal sama kër déedéet déedéet nee moom mu mu euh, mucc na ci afaya problème yi nga xam ne ñoom xawataa ñoo lamboo ak ak jaxasoo faale maa nga xam lool léegi nag kooku mooy ñaareel bi ñetteel bi nag moom lañu war a gis tay nii eh, waaw waaw. kon mu ne amma ida ma kaana muhtaajan lahu kantaa nag bu dee ne daa nekk koo xamante ne waaye la joo xam ne dañ koo soxlaal dañ koo soxla moom li ajli islaahin ngir mu yëwénal société bi am loo xam ne moom foog mu taxawoo comme médecin bi ñu waxoon suñu fas yi nan la moom moo ko fi man est-ce que dañ naan ko demal nga beru ji fële déedéet waaw li ajli islaahin ngir yëwénal wala mu nekk koo xamante ne nii moom mécanicien la oto yee ngi fiy daw te moom moo ko fi man kooku kenn du na ko demal beru bu dee ne dañ koo moom daa nekk koo xam ne la lahu dañ koo soxla ci wàllu àddina ci wàllu masalihul ibad mooy ci yiy yëwénal mbiru jaam ñi bu boobaa ah, li ajli islaahin fa ujibat lahu kooku moom day war kooku day war mu jaxasoo kooku kenn du na ko waaye léegi yow bon xoolal ah yaay seet déedéet dafa am yoo xam ne gis nga intérêt général bu taxawee intérêt des particuliers dañ koy teg fee les intérêts individuels sont repoussés voilà loolu il faut ñu xam ko moo tax gars yi léeg-léeg dañuy mer ci yoo xam ne jarul a mer dëgg la di am loo ñàkk moom ndax lan intérêt dëkk bi réew mi bu ñu soxlaal ñépp ñi ëpp li ñu soxla yow kenn dootu fi bàyyi xel li nga xam ne mooy sa soxla te loolu sunnaay yonent bi la aleyhi salaatu wassalaam waaye keroog xoolal di muy def Uhud al munaafiqu al xabiisu ad-dariir Mirdad naa tuddoon nañ ko fi keroog non tudduñu ko fi loolu ci tafsir yi doon wax ci tuuti di gàttal doon def euh, ghazwatu Uhud ñu koy tënk voilà bi muy def Uhud mu wax benn saxaaba na leen utal ñu jaar foo xam ne waa Quraysh du leen gis dinañ mën a contourner Quraysh fañ nekk ca biti Medina ba romb ba ba ba contourner leen te duñ leen gis. am kenn saxaaba yi radiyallahu ne man la di leen conduire ñu ñëw di foo xam ne fokk ñu jaar ci tool bi toolu naa naafiq bu ma bon bi mirba waaw te moom ab silmaxa la woon boo xamante ne nii du gët yaa silmaxa waaye xol bi moo njëkk gumba moom la boroom bi daal di muur laata bët yi di muur. yonent bi alayhi salaam di fa jaar mu naan hé dégg ba mu déggee comme que mënu la gis saboo yi fas yi ak yañ waroon te bariwul woon ak seen tànk yi riir mi dégg seen tànk yi mu naan hé permettre ma leen mayu ma leen ngeen di jaar ngeen di jaar sama tool waaw ba pare naan yow Seydina Muhammad yow Muhammad moom nag Muhammad la wax ñun ñoo naan Seydina waaw wa huwa fawqa ru'usina rasulillah sallallahu alayhi wa moo tiim bopp ñépp sallallahu alayhi wa sallam naan ko xee yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam moom naa fekk bu yées bi da bot wallaay gis nga tibb suuf bii bu ma xamoon bu ma xamoon ne bu ma ko sànnee amul kenn ku muy dal ku dul yow wallahi kon yow laa koy xaaj mayu ma la nga jaar fi yonent waaye ne jaar fi bi mu waxee loolu naatam ne waay yow bala ñuy kii rek am na benn waay saxaaba bu gaaw daal di koy jëli kay waay ngir lijjanti mbiram yonent waaye sax saam ne bàyyi leen laata mu naan bàyyi leen ko am na ko jot a toj bi mu ne hada al ama ama al basar <laughs> ama al qalbi wal basar wala lu mel noonu aw kama qaal ne bàyyi leen ko kii daa nekk koo xamante ne non seulement ama bi selmaxa bi <coughs> moom xolam moo moo moo selmaxa ak ay bëtam moo tax ba moo tax mënula gis sama leer mënula gis li ma wi borom bi yónnee moo tax muy te daje malgré dacee jaar te keroog Tabuk noonu la woona ah. biñ demee Tabuk ñu dem ndox ñàkk dafa yónni ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib ñoom Seydina Imraan ibn al-Husayn radiyallahu ta'ala anhum yónni leen ñu dem uti ndox ndax amul bañ demee dajeeg benn mushrik moom la borom Bulughul Maram naan yonent bi alayhi salaam tawaddaa min mazaadati imra'atin mushrika daal dinay jàpp ci damzaaj damzaaj mooy genre euh, kii euh, njaq yooyu nga xam ne ci la ñuy def ndox jigéen ñi buñ ma soon a rooti ci sor yi dëkk yu sor yi daal di root teg ko ci gëléem gi benn bi féete nii benn bi féete nii. ñuy dem ba Seydina Ali ibn Abi Taalib ak ñoom Imraan ibn Husayn radiyallahu anhu bañ dajeeg ndaw si mu yor loolu dañ ne ko kaañ dem te ndaw si yéeféer la woon mushrika la woon bu dëkkoon côté yooyu dañ koo laaj sax ne ko yow waa yow foo jëlee ndox mu ne ya yéen du ngeen am ndox ñu ne lu tax lu tax ñu ne gis nga man fi ma jëlee ndox mi démb ci heure bii ngeen dajeeg man falaa jógewul ba léegi maa ngi dox nii te àgg gu ma fa ma war a dem sama dëkk ngir yóbbu ndox mi du ngeen am ndox Seydina Ali ibn Abi Talib la hum alladina rabbahum almustafa wa kafa ñii la yonent bi nga xam ne moom la suñu borom belli alayhi salatu wasalaam daal di yarta ku mu yar doy na mu xam ci njàngaleem yonent bi alayhi salatu wasalaam ne kon il est de question lu nekk fi di dox un jour bul lëmb ngir àgg foofu léegi nara defaat retour kon yow ndaw si ñëwal ànd ak ñun ñu dem ci yonent bi alayhi salatu wasalaam on va te mooy sa ndox mi xaw ma lan dañ koy réquisitionner waaw parce que intérêt général moo taxaw kenn intérêt individuel yi duñ ko bàyyi bàyyi xel noonu lañ ànd ndaw su mën a leen ci kan assaabi ki nga xam ne moo jeng bàyyi fi diine maamam yeeg ki arab yi xamoon indi fi diine ju bees ñu ne ko ma ne l'essentiel daal yow ki ngay wax même bu dee du loolu topp ñu ñu dem yonent bi alei salaam daal di barkeel ndox ma ci gàttal ndox mi fuur gën bari na bi yëpp utiliser ci ndox mi duy seeni mbir te baaj yi gën fees ndaw sa ba mu ñibbee dane man wax waa ñoñam wallaahi man masumaa gis koo xam ne moo daq njabar soit mu nekkum njabarkat boo xam ne diggante joxoñ asamaan seeg suuf amul ku mel ni moom ci njabar wala rek mu di liñ naan yonental dëgg la waaw te sax moo mujj waar waa ñoñam wax leen ba ñu nekk ay dugg ci l'islam voilà ci gàttal wax xadiis mu ngi ci saxiix yi voilà loolu parce que lu tax yonent bi saa saam ñu récuser seen ndax ndoxu ndaw si parce que intérêt général moo taxaw intérêt particulier yi day dàq waaw moo tax it ah ku ñu yëkkati parce que nee nañ TER bay jàll TER bi train boobu euh, express régional ah bu dee nañ lépp jaar na ci yoon fay nañ la nañ la fay nag waaw yëkkati nit ñi ba pare amoo foo leen jox tamit du yoon te jox leen seen valeur u loolu mooy dëkk waaye doo yëkkati nit ñi ba pare sa yoon newu ci mukk yonent bale saa saam keroog gis nga ndaw si bi mu defee noonu ndox mi dara wàññeewu ko dana ko est ce que nañ la dara mu a déedéet mbir yi daa mel ni lu gën a fees ndax barke bu alayhi salaatu wassalaam waaw ba pare mu wax armée bi képp ku yor ay sunguf ak ay céréales lu ngeen yor dajale leen ñu dajale lépp yonent bale saa saam daal di koy jox ne ko demal loolu lépp mu gis ci jikko yu tedd yooyu moo tax mu mujj dem woo ay ñoñam ñu dugg ci l'islam kon loolu mooy affaire bi waaw gis nga da koo da malgré ne ndox mi wàññiwu ci nee ko wàññiwuñ sa ndox dara xoolal sa baag yi ni mu doon la toll. waaw yeneen clé sa sa manoon na ñaan boromam mu taw ci saase bañ soxlaa ndox waaye moom <laughs> kan la nit di xame fu nit di xamee boromam di jege boromam lu dul ci yonent clé sa sa lay jaar. aada teggin yi mu am ak boromam bëggul changer nature bi déedéet na fekk li nga xam ne jot na fee nekk mu def ci loolu barke. loolu moo ko gënal muy ñaan muy taw Allah <laughs> Allahu akbar <laughs> léegi kon loolu luñ doon wax mooy intérêt général waa ji bu dee dañ koo soxla amma ida kaana muhtaajan lahu li ajli islaahin fa ujibat lahu kooku moom bu dee dañ koo soxla hein moo xam médecin la mécanicien la tôlier la yoo xam ne société bi mën na ñàkk ñëw def ko te ñi ko fi mën a def matuñu